a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati nnisaa ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa man yuhaajir fi sabiilillahi yajid fil ardi muraagaman kasiiran wa sa'a wa man yaxruju min baytihi min baytihi muhaajiran ila llahi wa rasuulihi summa yudrikhu al-mawtu faqad waqa'a ajruhu ala llah wa kaana allahu gafuuran rahiima suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi mu ne wa man yuhaajir képp koo xam ne dafa gàddaay fii sabilillahi ci yoonu yàlla yejit kooku de tax yàlla kese tax koo génn comme lam waxoon ca la nga xamante ne mooy xadiisu niya ba ca ba muy wax innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulih kon mu ngi noon walla ila allahi wa rasulih mu doon wax kon fa xadis bu siiw boobale ci xadisu niya mu yéene nga xamante ne képp koo xam ne ak gàddaayam ci yàlla ak yonentam la kooku de payam ak la nga xamante ne mooy ak ak ak ak récompense am mu nga ca yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam te dina ko jot kon nag mu ne wa man képp koo xam ne dafa gàddaay jóge fi nga xamante ne nii mooy ab dëkk ba ko fii ngir yàlla tax nga bàyyi ko dem feneen kooku de yajid fil ardi dina trouver ci suuf si muraagaman foo xam ne boroom bi dina ko fa dalal foo xam ne muhaajir la foo xam ne dina ko fa utal fu mu dal comme saxaaba yi radiyallahu anhum yàgg nañ leen sonal ñu demoon Éthiopie ba pare yonent bi alayhi salaam di gént yu boroom bi di ko wan ardal hijra mu foog ne sax hajar la waaye mu ne waaye <laughs> ndekete yow Medina la lu mel noonu le kon yajid fil ardi dina trouver ci suufa si yàlla su yaatu si muraghama foo xam ne mooy mooy kër la mooy bërëb boo xam ne fa lay mën a gàddaay man faa dal kasiiran boo xam ne nag lu baree bari fu ne rek borom bi dina ko fa ubbi lay buntu wasaa defal ko nag yaatu yaatu ci wàllu wërsëg waaye tamit ci wàllu xolam yaatal ko ba mu mën a supporter mettit ya koy dal ci loolu le mu ci amee yool wa may yaxruj képp koo baytihi ci këram bàyyi këru bàkkaaram waaye hijra waxoon nañ la lii mooy hijra jóge ci dëkk dem ci beneen dëkk waaye hijra comme li mu wax ci xadiis bi nekk saxiix imaamul Buxaari bu ibnu Umar radiyallahu anhu al muhaajiru man hajara ma naha Allahu an mooy lan ki nga xam ne mooy ki gàddaay mooy ki gàddaay li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala gàddaay kon waman yaxruj képp ku génn min baytihi ci këru bàkkaaram ci këru ay mooy yàllaam këru bakkanam topp bakkanam muhaajira di gàddaay ngir dem ko ngir bàyyi ko ilallaahi jëm ca yàlla la neex yàlla wa rasuulihi ak ndigalu yàlla ak ndawam ba alayhi salaatu wassalaam waaye mu jóge ci kër këram gii ñu xam jóge fa ngir dem beneen foo xam ne foofu la mën a jaamoo yàlla summa laata muy àgg nag fële ca geneen kër ga beneen réew mam jëm yudrikuhul mawt léegi nag daa dee daal di koy dab kooku de faqat dëgg-dëgg waqaarot na ajruhu la nga xamante ne nii mooy payam alallahi borom bi dara warul moom moo ko war loo de wa kaana te borom bi tabaaraka wa taala de nekkoon na du den di nekk ghafuura ki nga xamante ne nii mooy aji yaatu njéggal rahima aji yaatu yërmande ne wa ida darabtum fil ardi bu ngeen d bu ngeen bu ngeen dóoree ci suuf si mooy bu ngeen gàdda bu ngeen nekkee ñoo xam ne da ngeen di tukki ci suuf si falaysa alaykum junah amu ngeen benn problème benn gene benn xat-xat an taqsuru min as-salah ngeen wàññi julli in xiftum bu deene da ngeen a ragal an yaftinakum alladhina kafaru bu deene da ngeen a ragal ñi nga xamante ne ñooy yéefér yi daal di leen kar dogaale ndox loolu ngeen nekk ci insécurité jamono yoo xam ne da ngeen di ragal mooy ne yéen a ngi woyaasi wala ngeen nekk di dem fenn yéen a ngi ragal yéeféer yi wala sax ci xare ngeen jëm mais yéeféer yi mën nañ leen a embuscade daal di leen dab daal wala daal di leen xaar ci koj leen ci mbedd yi wala ci àll bi ngir mën a dal seen kaw bu boobaa amul problème ngeen wàññi seen julli yi mooy julli yi nekk ñeent yooyu ngay wàññi def ko ñaar waaye timis ak fajar kenn du leen wàññi ñoom innal innal kaafiriina dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy way weddi yàlla yi kaanu nekk nañ de lakum ñeel leen yéen jullit ñaadu wan noon mu bii naa julee la reer xadi aaya bi mooy aaya bi nga xam ne mooy wax ci wàññi julli naka la ñuy wàññee julli loolu nag ak àtte yeeg yooyu yëpp du ci dugg nii ndax ginoon nañ ko yaatal ci li nga xamante ne ci yeneeni jataay yoo xamante ne nii ngir bañ a guddal moo tax duñu ci taxaw taxaw laay bii xam nga dane bu ngeen tiitee voilà bu ngeen ragalee yéefér yi daal di leen fitnaal daal di dal seen kaw moo tax Seydina Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu daal di woon laaj Seydina Omar ne ko man de man am na lu ma jaaxal mu ne ko lan mu ne ko man laaya bii de suñu boroom léegi mooy <clears throat> dafa waxoon ne man nañoo wàññi julli bu dee ñoo ragal te léegi nag mooy nekk nañ ci kóolute ubbi nañu Makka ubbi nañ réew yu bari ba léegi nii mu ne ko ah lii la jaaxal de man mii jaaxaloon na ma man Omar radiyallahu anhuma ci laa dem laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ma sadaqatun tasaddaqa allahu biha alaykum faqbalu sadaqatah sayyidina Umar radiyallahu anhu ne bi ma ko laajee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga ma laaj mu ne lii de sadaqa lii ab sarax la boo xam ne borom bi moo leen ko sarax kon nag nangu leen li nga xam ne mooy saraxam loolu moo tax borom xam-xam yi jumhuurul ulamaa min al maalikiyyati wa shafi'iyati wal hanabila ne wàññi julli loolu noonu mooy moo gën voilà mooy loo xam ne dañ koo sopp mooy loo xam ne mooy dañ koo sopp du farata kanta hanafiya yi ñoom dañ ne farata la pour affaire beneen affaire voilà boo xam ne mooy hadith sayyidatu Aisha ba radiyallahu anha ba ne julli ñaar ñaar la woon fil hadari wa safar mooy ci ci teew ak li nga xamante ne nii même tukki julli yu ñeent yi ñaar la woon ce après lañ yokku ñaari julli mooy ci yi nga xam ne yu teew yi comme tisbaar ak tàkkusaan ak gée yooyu ñaar-ñaar la woon bi lislaam di door a commencé léegi après lañ ci yokk ñeent léegi nag looloo tax Hanafi yi kon ne comme que nag lëkkale mooy julli safar kon tukki ñaar la woon kon loolu day war ne kon lool azima la walla du rux sax mooy ne loo xam ne kon loolu lu ñu dogu la nekkul loo xam dañ la koo permettre moo tax ñoom ñu jàpp ne julli farata la loolu moo tax masala bi ñu doon bi ñu gisoon jamono yële waa ji nga xam ne day dem Bercy wala day dem di braquer ji wala di defi loo xam ne lu bon la est-ce que ba pare war di tukki quoi foo xam ne day war a jël jógee eh, Sénégal kii Dakar ba Ndar ngir defi benn opération de braquage wala maatam daa bëgg sàcc ay panneaux solaires wala yu mel noonu wala daa jógee Dakar Dakar jël avion dem jas daal di ñëw ngir fekke ji biir si parce que moo xew kooku est ce que mën naa wàññi julleem wala daa jóge fii jóge min Paris ila Manchester ngir fekke ji li nga xam ne mooy match bi nga xam ne Ligue des champions bi am kooku ñu ne boo kooku est ce que mën naa wàññi julli wala déet loolu waa jumhurul ulama ñu ne kook du wàññi li am na ruxas ndax lii ruxsa la mooy wàññi julli luñ la permettre la comme li yonent bi alayhi moo ko wax tasaddaqa allahu biha aleykum faqbalu sadaqata ne lii daal mooy li ñu wax sànq sarax la bu leen yàlla def nangu leen ko ñoom ñu ne kon loolu la ruxsa la te nag wóob nga ruxsa la mooy dañ la ko permettre kenn du permettre kuy mooy yàlla kenn du ko permettre di ko wàññil loo xam ne dafa waroon a dafa waroon a mat ci moom ndax loolu façon yombalal ko yu bon li muy def la te alxuraan waxoon nañu gisoon nañ ci suuratul maa'ida bi ne bu leen jàppalante ci li nga xam ne mooy noonoo ak li nga xamante ne mooy mooy yàlla leen jàppalante ci lu baax waaw kay loolu la wax kon nag kenn du ko kii xanafiyee euh, ñoom beneen affaire lañu wax ñoom d'accord nañu ko ne kuy mooy yàlla kenn du ko jàppale yooyu mais dañ ne non affaire bii nag da doon wax sa azima la parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha am na nañu ci xadiis yi nekk sax yi que ne julli boobu ñaar la woon kon nag affaire baa ngi noonu loolu daal mooy ci gàttal lool waaye ginoon nañ ko leeral ci yeneen i jotaay léegi nag mu pare lii. mi mu paree muy wax nag ci loo xamante ne nii insha allahu taala xam naa dañuy bàyyi ba bii di ñëw muy julli tiit voilà mooy boo xam ne dañoo nekk salaatul xaw fi léegi mu koy leeral nan lañ koy defee léegi nag loolu tamit du ñu nekk di ko leeral même bi ñuy gis saar bi nii koor gi ñu génn bi ci tegu moom lañ jëkkoon a gis suuratul nisaa après ñu gis suuratul maa'ida ci saar ki koor gi yépp bi ñu génnee mooy ne boobu dañoo jëloon côté bi bi ñu fa agsee lañ ci ci siira bi ci salaatul xaw fi ci julli boole ko foofale nga xamante ne nii waxoon nañ fa li nga xam ne noonu la ko al imaam al ibnul qayyim al jawziya rahmatullah alayhi ni mu ko tënke lu rafet loo xamante ne noonu la tënke xadiis yi wax yépp te ci kaw ni yu wute te lool du ixtilaafu tana tadaad waaye ixtilaafu tanawwu la mooy ne du wute goo xam ne wute dañoo dañoo dañoo dañoo discordant que ne bii daa dañoo dañoo wute wute goo xam ne manoo leen a boole non mooy ne naka lañ koy defe kese la wu ndax façon yu ñoo bari selon rek kiñ noon bi fan la leen féete est-ce que ci ci seen kanam la nekk wala seen ginnaaw wala seen càmmoñ wala seen ndejoor noonu la ko dajalee woon muy dajale bu rafet boo xam ne gisoon nañ ko foofu te moom mu ko def al imaam Ibnul Qayyim ci Zaadul ma Zaadul Ma'aad fii si fii hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam loolu gisoon nañ ko boobu loolu moo tax